keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la digal saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ngir ñu jóg daldi wàññi seen karaw ren di liñ fendi daldi wàññi seen karaw wala ñu watu kenn jógul mu wax ko ñetti yoon kenn jógul mu dem gis soxnaam si nga xam ne moom la àndaloon keroog di as-sayyidatu ummuna ummu salama radiyallahu taala anha ardaaha moom mu ne ko xam nga ni ngay def ndax bëgg nga ñu defal ñu def li nga bëggam li ngay def mooy dangay génn bul wax ak kenn ci ñoom nga rendi li ngay rendi nga sa watkat mu daldi lay wat boo ko defee dinañu def li nga bëgg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi jóg daldi def li ko soxnaam soosu di yaay ummu salama daldi conseiller mu daldi koy def bi mu ko defee saxaaba yi radiyallahu taala anhum di njëkkante ku nekk di njëkkante ñu ngir lan ngir sa moroom daal di lay wat kon loolu lan lañ ci waxoon loolu dañ ne woon a këne loolu day jotuñu ko woon junj sax dañu dem ba koy junj ne nañ bàyyi loolu mooy wane ne ci lañuy jànge xadiis bi ñu naan bi ñu naan di ko askanale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naan shaawiruhunna wa xaalifuhunna loolu wérul kene yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ne dee leen consulte jigéen ñi di waxtaan ak ñoom di leen laaj seen xalaat waaye bu ñu leen joxee seen xalaat xalaat bañ leen jox jox leen contraire lañ leen wax hada baatil loolu caaxaan la loolu neen la te tukkewul benn yoon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te bokk na ci boroom xam-xam yi ne liy wérul ku mel ni imaam as-Saxaawi raxmatullaahi aleyhi ne woon taalibe la woon ci imaam <coughs> euh, alxaafiz ibn xajar ne imaam assaxaawi mook imaam assuyuuti ay ay xarit lañ woon même bu dee seen diggante walla mais ñoom moom mi taalibe alxaafiz imaam alxaafiz ibn xajar boroom fatxul baari la bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoom dañu ne lii nii nii xadiis bii nii nii gis nañ ne wérul waaye na ko noon imaam ash-Shawkaani it daal dina koy wax am na sax ci boroom xam-xam yi ñu ne boroom xam-xamu xadiis yi rahmatullah alayhim ne wax jii nii li muy lii nii lii nii ñu tuumaal ne xadiis bii nii nii dañ koo créer de toutes pièces sax mooy shaawiruhunna wa xaalifuhunna lu siiw la nag lu nit ñuy wax di ko jëfe nga gis gaa yi naan waaw jigéen ñi moom waxtaan ak ñoom manu la ñàkk waaye luñ la wax defal lu contraire loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam masula jàngale loolu te li mu jàngale fii ci Xudaybiya dafa contraire ak wax ji ndax bi yàlla la def moom alayhi salaatu wassalaam mu ngi nii bim bim digalee saxaaba yi radiyallahu anhum ñu bañ kenn cugul deful lim lim lim soxla kan la dem gis soxnaam la gis ci sayyidatu ummu salama radiyallahu taala anha wa ardaaha te bi mu ko waxee li mu ko wax la def li mu ko wax boo génnee bul wax ak kenn bu dee bëgg nga ñu defal la li nga bëgg génnal bul wax ak kenn nga daldi rendi li ngay rendi woo ki nga xam ne mooy sa ki lay wat mu di lay wat boo ko defee dinañ def li nga bëgg ba ñu ko defee ñuy jë ba ko yonent ma lay saab saab defee ñu njëkkante yi à la la topp li ñu ko wax kon moo tax wax jooju du waxu dara ah te lool alxuraan ci boppam dafa dàq wax jooju noon shaawiruhunna wa xaalifuhun ndax lan mooy qissatu sayyidatu sayyidina Shu'ayb ak Seydina Muusa te mufassiruna yi nee nañu kooku Seydina Shuayb la woon moom ba mu demee ci euh, Madian ba Seydina Muusa daal di reyee nit fële ca Égypte daal di daw ba mu àggee foofu lan lañ ko lan la ndaw si wax baayam mooy ñaari doomu doomam yu jigéen yooyu la doon rooti ba mu demee mu rootal leen fekk fa seydina Muusa alayhi salaam bu nit ñi dem mu rootal leen ñu dem après ñu ñëw kenn ki ñëw na ko sama baay de moo la soxla moo lay woolu ngir man laa fay ndax euh, liggéey bi ñu defal jàppale gu ñu jàppale ba rootal ñu keroog biñ ñëwee lan la lan la doom ji wax conseiller baayam di seydina Shuaib alayhi salaatu wassalaam yaa jir inna xayra man istajarta alqawiya mu ne ko yow sama baay istajir mooy luyeel service waaj yi jël ko mu ñuy liggéeyal jël ko mu lay liggéeyal ndax kat inna xayra man istajarta ndax dëgg dëgg dëgg dëgg ki gën koo xam ne moom ngay luye ay service mooy alqawi koo xam ne dafa am puissant dafa am doole waaye doole ju àndul ak kóolute du doole dara waaye al amin mooy ñaar yooyu lañuy fale njiit njiit day am force pas force ci ci kàttan kese doole noonu waaye ci xalaat waaye ci ci dëggu waaye al amin mu nekk ku wóor nekk koo xam ne ay conviction yi mu am te mu baax mun na ci dëgër ci benn ouragan mënu ko cee jële waaye al amin mu nekk koo xam ne li ko nit ñi wóolu ba teg ko ci loxoom dina ko mën a doxal te benn trahison du ci am mu ne ko kon nag jëlal kooku ki gën koo mën a trouver koo mën a jël comme que yow ay doomi jigéen rek nga am nga bëgg ku ñu li ku la jàppale ci liggéey bi ku ñu jàppale jëlal kii ndax fa in inna xayra man istajarta alqawi al amin kon mais lan la def mu def ko bi ko doom ji waxee lool doom ji jigéen ji lool la def bi mu daal di proposer teg ay conditions pour Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mu daal di d'accord ñu d'accord voilà ñu mu commencé di liggéey foofu kon loolu it lool ci boppam day dàq li nga xam ne mooy shaawiruhunna wa xaalifuhunna yonente Yàlla Shuayb ngi alayhi salaatu wassalaam yonent yàlla Muusaa ne fi tamit ndaw si doom ji ne ko doom ji jigéen ji ne ko jël ko mu liggéeyal ñu ndax gën koo mën a li ko mën a ut mu liggéeyal ñu mooy ko am doole te wóor bàyyi ji topp conseil boobu yonent bi aleyhi salaatu sa sayyidul anbiyaa war rusul aleyhim salaatu wassalaam daldi dem laaji ki nga xam ne mooy umm yaay umm salama radiyallahu taala anha wa ardaaha mu daldi def à li nga xam ne moom la waxoon voilà kon loolu mooy wax la joo xam ne même bu dee siiw na ndax wax ju siiw la wax ju siiw la ku kuy kuy dégg ci gàmm yeeg yooyu dinga ko dégg ñu koy wax nag ci ton wu ironie ak reetaan gaay bi ree foog nañoo ci ne ndeke newuñ ci dara ndeke newuñ ci dara wax jooju non seulement sanadam baaxut comme li ñoom imaam as-Saxaawi ne ñoom affaire bi wérul ak imaam ash-Shawkaani waaye matnan huwa baatil matn bi ci boppam caaxaan la neen la ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam li mu jàngale ak li alxuraan jàngale ak li mu jëf ñu gis dafa wuteeg wax joo xamante ni mooy wax joo xam ne sax waay waaye dafa wérul sax kon loolu kon bu ci kenn basé wu dégg naan voilà ah waaye yow fii daal jigéen ñi bu leen kenn consulter xam nga loolu mooy waxu erreur yonent mi alayhi salaatu salaam neewul ne bon man duma ma consulter yaay Ummu Salama damay ñëw def lu ma neex te pourtant yonent mi alayhi saa salaam lu mu def noonu la ndax moom lu ko neex looloo neex boroomam waaye mu def ko. ngir tamit suñu boroom wa shawiruhum wa shawiruhum fil amr ñépp la du góor kese ah. ak jigéen ñi ñépp wa shawiruhum fil amr laa kon nag mbir yi loolu la